ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa waacadnaa muusaa talaatiina laylatan wa atmamnaahaa bicashrin fatamma miiqaatu rabbihi arbaciina layla wa qaala muusaa li axiihi haaruun axlufnii fi qawmii wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñaar mu ne wa waadnaa ñu daldi woon dikk daldi woon jox rendez-vous Muusaa seydinaa Muusaa alayhi salaatu wassalaam <clears throat> arba'i thalathina yawma mooy trente guddi lañ ko digoon yoo xamante ne nii moom lañ ko digoon mooy fanweeri guddi wa atmamnaha ñu daal di koy mottali de bi ci fukk ci rendez-vous ba nga xamante ne nii moom la am ak boroomam tabaaraka wa taala léegi nag kon trente la woon fanweer mu yokk ci li nga xam ne mooy mooy mooy fukk kon fa tamma mu mat miiqaatu rabbihi la nga xamante ne mooy dëxalu borom ba la nga xam ne moom la ko nattal muy na nga xam ne mooy rendez-vous ba boo boolee fanweer yeeg ak fukk yi mu dal di mat nekk rabbihi arbaina mooy ñeen fukk léegi nag lay la ñeen fukki guddi kon boo jëlee trente plus dix mu mat quarante ngoog wa qaala léegi nag seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii nag ca lay dem ci li nga xamante ne mooy rendez bu ba mu am ak boroomam tabaaraka wa taala mu wax ki nga xamante ne mooy frère am léegi nag moom lay wax nii mu ne wa qaala Muusa seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam wax li axiihi Haarun wax frère di nga xamante ne nii mooy seydinaa Haarun ibn Imran alayhim assalaatu wassalaam ne ko nag uxluf nii fii qawmi ne ko nag daldi may wutu taxawal sama gannaaw li ma fi newe woon nga taxawe ko fii qawmi ci sama ñoñ ñii di sa ñoñ ji waa banu israil yi alayhim sala alayhi salaatu wassalaam wa aslih te na nga yiwénal wala tattabi' tabul topp mukk sabilal mufsidiin maa ngi lay conseiller man Muusaa yow Haarun mi mooy yiwénalal taxawal nekkal li ma newe woon taxawal ma fi doole dama am rendez-vous suñu boroom wa aslih te na nga yëwénal seen diggante lu nar a yàqu rek fexeel nga yëwénal ko ba dara du nekk loo xam ne lu yàqu lay doon te dee leen digal yiw kese wala tattabi'an tabul topp sabiilal mufsidiin yoonu ñi nga xamante ne ñooy yàq nekk ci mooy yàlla waaye tamit yoonu ñi nga xam ne ñooy diviser mbooloo yi bul topp seenu yoon mu léegi nag lool la wax ak frère bi daal di koy tàggatoo moom ngir dem ca rendez ba nag wala maa jaa suñu boroom ne nag bi nga xam ne ci la dikk Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam li miiqaatinaa ngir rendez bi nga xamante ne nii waxtu rendez-vous bi nga xam ne moom lañu ko daldi woon àppal ba nga xamante ne ci la ñëw nag ngir loolu le wa kallamahu boroomam tabaaraka wa daldi wax ak moom ci loo xam ne amul benn intermédiaire voilà moo tax mu ne woon wa kallama allahu muusa taklima suñu boroom tabaraka wa taala daldi wax ak seydinaa muusa ci loo xam ne wax gu leer goo xamante ne amul benn barrière diggante sa boroom ak ki nga xamante ne mooy jaamam bi di seydinaa muusa léegi nag nee na bi ma waxeek moom bi boroomam waxeek moom xaala seydinaa muusa waay waay wax ak boroom bi dafa neex lool di yàlla ak boroom bi dafa neex lool bam ne ko rabbi eh waaye sama borom man de arini waaye teg maa wan waay anzur ilayka may ma ma mën a xool jëme ci yow léegi nag boroom bi man daal dama laa bëgg gis léegi lool daal laa bëgg daal nga daal di ma koy may daal mooy daal yow daal di may jàppandal ma man laa ma mën a xool jëme ci yow qaala suñu boroom ne ko nag lan taraani mooy lan taraani kaw suuf lan waxul lam de lan mooy manu la ne lan taraan yi doo ma gis mukk waaye nag walakin waaye li am ba des unzur ilal jabal xoolal montagne bee xoolal sa bët sànnil sa bët nga jëmale ci montagne bee fa in fa inistaqarra <laughs> bu dee ne dafa dafa daf di dina sax nekk des makaanahu li nga xamante ne nii mooy bërëbam fa saw fa taraan bu boobaa xëlséef nga maa gis mooy lan léegi comme que nag ñaan dama la yëgal léegi nag ne na say ne Muusa alayhi salaatu wasalaam kaw suuf fii manoo ma fee gis fa lan taraan yi manu la ne manu maa gis fa inis léegi nag xoolal montagne bi bu montagne bi saxee fi mu ne fa saw fa tanaani xilsif nga maa gis léegi daa am lu borom bi bëgg a def <laughs> looloo tax mu ne ko xoolal montagne bi falamma jaglaa bi nga xamante ne nii ci la borom bi tabaaraka wa taala daal di manifester rabbuhu sa borom lil jabali moom dafa feeñu mooy borom bi dafa manifester fee am lu mu feeñal ci li nga xamante ne mooy montagne bi rek montagne bi attanul loo jaalahu dakka ci saase la montagne bi loolu ci boppam manifestation borom bi la attanul moo def montagne bi mu daal rumbux nekk loo xam ne dafa mokk ci saase wa xarra Muusaa sa'iqa Seydina Muusaa salaatu wassalaam rot ci suuf his saase moom moom waxu bala montagne bi moom xoo gisul sax montagne ba montagne bi rajaxoo moom moom ba ba manifestation ba muy am montagne bi xo moom ci la daanu nekk koo xam ne dafa xëm ci saase falam a afaaqa bi nga xamante ne nag ci la ximmale ko suñu boroom daal di def mu ximmale ko qaala seydina Muusaa ne alayhi salaam subhaanaka hay waay gàcc nga laa maa yow boroom bi tabaaraka wa taala ay waay soril nañ la lépp li nga xam ne ñu xamul moom lañ lay jéem ma takkal ta taqoo dara tupp ka man de maa ngi dellu haa daa ngi dellu ci yow te nag dootuma la laajati lu mel nii duma la laajati loo xam ne digaloo ma ko mukk wa man awwalul mu'minin maa yi nga xam ne maa yi les premiers des croyants maa ki njëkk di gëm yow borom bi tabaraka wa taala léegi nettali bi daam ay mbir yu am solo yu fi ne yoo xamante ne nii boroom bi jàngal nañu fi ne lan wax ñi nga xam ne naa Muusa laaj bi mu laaj boromam ne ko man ma ma man ma ma gis la moom yonent la alayhi salaatu wassalaam xam na ne boromam dinañu ko gis ndax bu dul woon ne loolu manu la ne ab yonent quand du du laaj borom bi loo xam ne dafa manu la nekk lan lan mooy xam na ne man nañ ko gis mais li mu xamul woon mooy que ne kaw suuf kenn mënu ko gis moo tax suñu borom ne ko lan taraani mooy doo ma gis fii sinon yawmal qiyaam dinañ ko gis kay moo taxoon mu ne wujuhun yawma idin naadira ilaa rabbiha naadira mu ne wujuhun yawma idin ci suuratul qiyaama mu ne wujuhun ci bu karoogee am nay xar kanam yoo xamante ne ni naadira dañuy nay nekk yoo xam ne dañuy leer ilaa rabbiha di xool jëme ilaa rabbiha ca seen borom naadira moom la ñuy xool kon nag mais nag kenn du ko peeg comme li ko yonente mi aleyhi salaatu wasalaam dal di leerale ci xadiis yi ne di ngeen gis seen borom comme léegi nag saxaaba yi du ko laaj mu ne est ce que bu ngeen gisee weer wi fii Badr alhamdulilah weer wu mat sëkk ngeen taxaw ko du ngeen ko xool est-ce que da ngeen di raj-rajloo di puusante naan puusal ma xool gaay ne ko déedéet mu ne kon nag di ngeen gis seen borom koy gise nag loolu borom bi mooy ki nga xam ne mooy ki xam moom laa tudrikul absar nekkul comme weer wi ni ñu koy peeye gis léppam borom bi melul noonu kenn du ko gise noonu kon Seydina Muusa bu ñëwaatee alayhi salaam laajam bi dañu ciy wan ne kon borom bi dañ koy gis loolee nag mais duñu ko gis fii tontu bi ko nasaraan yi doo ñu gis doo ma gis loolu day wan ne mooy fii lañ ko dul gisee waaye dinañu ko gis parce que bu loolu nekkul ku ñuy gis moom doon loon laaj loolu ndax yonent la alayhim salaatu wassalaam te ñoo gën a xam seen boroom léegi nag beneen affaire la boroom bi mu lii dañ ciy jàng tamit bi mu nee ne falammaa tajallaa rabbuhu lil jabal day wane ne kon li nga xam ne moom la yenn ci boroom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim naan li nga xam ne at tajal tajalliyaat yi nga xam ne borom bi mooy ay manifestation borom bi loolu noonu bu ñu créé jóge nii que manifestation borom bi nekkul mukk comme ni ko chrétiens yi di waxe naan daa naa Muusa Seyna Isa alayhi salaatu wassalaam ñëw ba naan moom mooy yàlla voilà parce que li yàlla feeñal ci moom moo rëy ba gaa yi seen bopp yi ñu ne moom yàlla la loolu moo taxoon su yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadis bu gudd boobu nekk saxiixayni nga xamante ne mooy discours bu mujj bi Seydina Omar ibn al-Khattab def ci kaw suuf laa dañu koy faat ci àjjuma jooju mu ne yonent bi alayhi salaam waxoon na ne laa tutruni kama atratu nasaara Isa ibn Maryam bu leen ma tag tagal mooy di ma tagg tagg goo xam ne teguwul ci dëgg te loo xam ne borom bi rek la ñeel ngeen ne da ma koy jox parce grâce gi leen may tagg man Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu leen ma ko def comme ni ko chrétiens yi doon defe ki nga xam ne mooy Seydina Isa di doomi Sayyidatu Maryam de alayhim assalaatu wassalaam kon nag loolu dañ ciy xam ne kon tajal ya am na voilà mooy borom bi buñ naan borom bi day feeñu ci mbir yi loolu dekkuwul ne borom bi ci boppam mooy dugg ci mbir moo mën ñu naan xulul mooy loolu xalaatu xulul ak naan dafa dugg ci wéy yi daal di euh, seey ci loolu loolu moom képp ku ko jàppe noonu mooy loolu waxu kéefër la que yàlla moom moo mujj nekk siège bi siège bi di yàlla li ngay yàlla yat wi di yàlla loolu ku ko wax waxu yéeféer la te loolu amul kenn ci boroom xam-xamu l'islam bi bu ko wax am na ñoo xam ne nag dañuy wax naa al imam ibn al arabi al xaatimi loolu la wax mais loolu masula wax loolu voilà loolu al imam ibn al arabi masula wax loolu loolu masu koo wax wal iyaadu billah muy wax loolu que ne bi daa dugg ci benn mbir nekk ci biir léegi xulul googu ittihaad nekk benn loolu masula am te loolu képp koo xamante ne xam nga adnaa lu ci ki nga xamante ne mooy al imaam Ibn al Arabi alxaatimi radiyallahu xam nga ne moo sori na di wax loolu loolu nag bari na ci boroom xam-xamu léegi jamono yi ak bu yàggul di wax naan moom lool la wax waaye loolu waxul loolu wal iyaadu billah muy wax loolu le te loolu waxu kéefër la de toute façon waxu kéefër la voilà te loolu nag moom lu leer la léegi nag mooy boroom bi day def ay manifestation di feeñu ci li nga xamante ne mooy ci jaamam yi ak ci mbindeefam yi voilà nga xam ne moo loolu lañ naan nit ki daa war a yor li ne yonent mi alayhi salaatu ngir yi nga xam ne mooy melooy borom bi tabaaraka wa taala mu ràngu ko ko nga xam ne day nekk koo xam ne ilaahi la kojug borom bi la tabaaraka wa taala nga xam ne li muy def borom bi mooy manifesté wu à travers moom ak yi nga xamante ne moo am ci kaw suuf yëpp loolu noonu la ñuy wax mais tekkiwul ne dañ naan waa ji daa mujj nekk yàlla affaire bi di yàlla ñépp di yàlla loolu wal iyaadu billah kon nag loolu am na kon nag loolu moom lu jara bàyyi xel la nekk nag yéeféer lañu ci loo xamante ne yow da ngay perroquet rek dangaa dégg sëb sëriñ di ko wax nga koy répéter ni ñoom loolu bokkul ci ak ngóor te bokkul ci loo xam ne ak personnalité la nit booy wax da ngaa wax daa war a leer buñ la nee nit koo xam ne nitu yàlla la boroom xam-xam la boo xam ne loolu lañ ko xamee ñu tiwmaa ko waxi kéeféer yow loolu ak ku la ko war di wax waroo ko gëm loolu nga feexee ba leerlu këne lii nii sax na noonu la moo ko wax te bu ko waxee mu kii walla boobaa te amul benn sikki